ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina alxuseyn ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma àggoon nañu fi nga xam ne mooy mablaghul alxuseyn bi qaryatin qurba alqaadisiya waqad dakara ba'du ruwaati annahu qad balagha zabaala wa huna wasala ilayhi alxabaru anna muslim ibn aqiil wa haani ibn urwa almuraadi qad qutila kon yemoon nañ fi nga xam ne fale jànge moom seydna al xuseyn ginnaaw ba mu jógee makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman mutawajjihan ila al li anna ahla al daaw ñoo ko woo ngir mu ñëw ñu jaayanteeg moom waaye entre temps la a changé mooy kuufa demeetul na nga xam ne noonu la ko Muslim ibn Aqil fekke woon ba muy door a agsi moom mi mu yónni woon ngir mu dem daldi leerlu xabaar yoo yële Seydina al bi mu agsee ci riwaaye yi ñu gisoon ad-da'if ad-da'ifa këne bi mu àggee fi nga xam ne mooy salaasatu amyaal ci Qaadisiya ci la ko xabaar ba dikkale ci la ko xabaar bi dikkale riwaaye imaam ibn Sa'd nee nañ bi mu agsee bërëb buñ naan az-Zabaala eh, këne rey nañ muslim ibn aqil te fële gaa yi génn nañu ca lañu waxoon ndax entre-temps Ubaydullah ibn Ziyad ibn Abi a fait régner la foofale ca Kuufa ba nit ñépp kenn ñemeetu la taxaw di di nangul Seydina al Xuseyn dara gisoon nañu kon ndaw yi ko dikkal ak tamit tribu yi mu doon romb ak ñi ko doon romb di jóge Kuufa naan ko bul dem ndax bàyyiwuma la fa yiiwu comme li ko xor waxoon waaw ba ñenn ñi ne ci benn riwaay ñu ne mu bëggoon a dem waaye mbokk muslimum na aqil yi mooy ñi nga xam ne ñooy mbokkam yi mag euh, yi mbokkal ñu ne ko moom fokk ñu dem àgg lañ ko def ñu fayyuloo lële ca ña ko def ndax loolu xàq la bu ñu su boroom jox walla rek ñun ñam li nga xam ne mooy dee comme moom ni mu ko ñame Ah. kantaa ci riwaaya kantaa ci riwaaya ad-Duhni bi nga xam ne moo nekk inda al imaam at-Tabari mu jaar ci seydina Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn di seydina Muhammad al-Baqir mu ne al-Hurr ibn Yazid bi mu ko waxee loolu fa hamma an yarji' fa la waxe loolu ci yeneen riwaaye yi nag am na yeneen yoo xam ne dane laa xayra fil 'aysh ba'dahuma yiiw amul ci dund gi ginnaaw ñoom ndax loolu mooy ah, ñii nga kii nga xam ne maa ko yónni mu dem ba foofu ñu daal di koy faat man al Xuseyn nan laay ñëwee de dellu ah ma don riwaayaat mooy ne affaire bi euh, lu mel noonu la alayhi salaatu wassalaam waxoon waaw wallahi huwa sibtu rasulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi keroog bi nga xam ne ci la yónni seydna Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan biñ newee ci sulxul Xudaybiya Xudaybiya bañ fa newee mu yónni ko ci waa Màkka ñu rumeur yi ne rey nañ seydna Usmaan yonent bi alayhi salaam ne nañu jaayante ak ñépp ngir këne Seydina Ousmane mooy li ñu ko def waa Makka bu dee loolu lañ def na ñépp jaayante du duñu fi mooy ne Makka moom tey moom mooy mooy nag Makka tey moom la waa Quraysh non lii moom duñ leen bàyyee noonu ah non non parce que trop c'est trop ci la bay'atu Ridwaan xewe woon waaw mooy yónni nit ñu ne faat nañ ko nooy def dangay ngay dem sa yoon déedéet wallahi ma kaana ma kaana al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah li yaf'ala dhalik moo tax riwaaye yi naan dafa bëggoon a dellu loolu fiihi nadar fi haadihi riwaayaat nadar te de toute façon riwaaye yooyu wéruñu bu ad-Duhni bii moo ci tane te fiihi da'f aydan ah. waaye lu xel mën a nangu la tamit ci beneen boor mooy ne moom ñëwu fi ngir xeex ñii mu àndal njabootam la ak ñenn ñu àndak moom bariwuñu ñenn ñi ay sëram lañu mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib moo leen jur ñenn ñi moom moo leen jural boppam ñeneen ñi magam moo ko jur di Seydina Al-Hasan ñeneen ñi mbokki Seydina Muslim ibn Aqil ak Seydina Jan ay ki Seydina Abdallah ibn Jaafar radiyallahu ta'ala anil jami' ak lenn lu ko toppoon ci arab yi te ñooñu ñenn ñi waxoon na leen bi affaire bii xewee dinañ gis ci kanam lan lay wax ak ñoom exactement mooy it riwaaye bi bu nee dafa bëggoon a dëpp loolu it am na luñ ci mooy euh, xel nangu na ko bëggoon naa dëpp waaye bu ñu fàtte ne Seydina al xamoon na li affaire biy demee ah waaw mooy gaa yi moom lañ soxla waaw parce que mooy liñ naan moo jiit bi buñ ko dindee affaire yi sedd waaw léegi gisoon nañ loolu kon yëg na xabaar bi léegi mais buñ mu ko yëg daanaka soreetul kuufa tamul fàtte ne côté Ubaydillah ibn Ziyad waalil Kuufati wal Basrati ma'a newoon le gouverneur de Basra et de Kuufa répression bi mu tëral oppression bi bundu rey yi mu def fële dafa tiital gaa ba pare ñi Seydina Al-Husayn yónni woon ngir ñu dem daal di bëggal waa Kuufa ne mu ngi ñëw ñoom ñépp lañ jàpp la lañ jàpp ca check point ya daldi leen faat ni mu gën a gaawe waaw daal leen faat ni nga xam ne noonu la gën a gaawe euh, léegi nu euh, ngi woon armée ba mu waajaloon moom Ubaydullah ibn Ziyad ngir mu dem xare jeeg waa Daylam entre temps mu jàpp fi ñii nga xam ne Seydina al moo leen yónni woon mu jàpp leen wax ak ñoom faat leen nu mu gën faat yu gën a ñaaw li takuna ibratan liman i'tabar wa tamit li na lan loo xamante ne nii nakalan lil aaxarin lu dissuasif pour ñi ci des ñu ngi woon est-ce que léegi armée boobu bi mu nee Umar ibn léegi bala ngaa dem daylam jaaral ca Xuseyn fa muy dajal demal ca yoonam fa mu war a jaar nga daje fa moom est-ce que loolu laaj bi moo doon hein est-ce que Umar ibn Sa'd na waxuñ woon ndawam ba ko yónni woon de ko ko ma Muslim ibn Aqil ne woon ko dénkaane woon sama bor bi ma fi am ak tamit nga surtout nga dem yónnee ndaw ci al-Husayn ibn Ali ndax mu ngi woon ci yoon bi di ñëw mooy première information bu kii amoon Ubaydullah ibn Ziyad ke ni mu ngi ñëw waaye ñi mu jàpp bi muy jege ci yónni leen ne yëg leen ne mooy lettre bi ndiiroon bi weesu bi riwaayaati abi mixnaf al kuufi wa huwa da'if yoo yële ci lañu ci lañu ci lañu euh, ci riwaayaam yu da'if yooyu mooy ci la njëkkoon a xame ne kon mu ngi ñëw ci la xamaate ni mu ngi ñëw kon jege na léegi parce que euh, euh, euh, lettre laaj boobu tontu est-ce que Umar ibn Sa'd yónnee na kenn waaw mooy yónnee na selon riwaay imaam Ibn Ibn Sa'd riwaay Ibn Sa'd ca tabaqaat ci riwaayam boobu nga xam ne dafa jaxase woon nit ñi ñu wóor ñi ñu wóorul ñi mu ne. te bokkoon na nee na ci lim ko dénkaane woon moom maqil non muslim ibn aqil bi muy génnaan non seulement na wax sayyidna al-Husayn ne ko na dellu ndax fii kat lañ ko wanoon ba muy dóor a ñëw jeex na waaye mu ne ko bu ma génnee àddina buñ ma faatee ba pare na nga tàppatoo sama koor sama sama sama kii nga denc ma waajal ma ba pare nee na waaw kay ci riwaay boobu nag nee na fa ba'atha rajulan ala naaqatin ila al-Husayn fa laqiyahu ala arba'i marahil fa qaala lahu ibnuhu Ali al-akbar irji' ya abaa waaw fa innahum ahlu al-Iraq wa ghadruhum wa qillatu wafatihim waaw fa qaalat banu Aqil laysa bi hiin rujuu' wa harraduuhu waaw fa qaala xuseyn li asxaabe qad tarawna maa ataana wa maa ara alqawma illaa sayaxduluunana faman axabba an yarjica falyarjic fansarafa canhu qawm ah, ci riwaaye yi yu imaam na sànn yi nee na sii sii def nokk yónnee na kenn mu dajeeg Seydina Xuseyn lu sorwul Kuufa waaw daja muy door a àgg foofu mu daal di koy wax li nga xam ne moom la ko Umar ibn Sa'd wax nee ko Muslim moo ko wax Ibn Aqil ci riwaaye bii nag nee na doomam ju mag ji di Ali mu ne irja yaa aba comme que nii la deme kii ñëw ñu wax ñu loolu kon bàyyi sama nañ dellu ndax kat ñii waa Irak ñii ak seenu wor ak seen néew mu matal li nga xam ne mooy seen kóllëre feeñ na kon nee na waa kër Aqil yi nekk déedéet lii du waxtu dellu ñu daal di koy soññ ngir mu daal di dem mu wax nag ñi mu àndal ne leen moom Seydina al Xuseyn radiyallahu anhu leen gis ngeen ni mbir mi demee te gisuñu lu dul ne nit ñi dañuy gàcceel kon nag képp koo xam ne ku bëgg a dellu nag na nga dellu surtout tribu yi ko doon dab ci yoon wi ndax yaakaaroon ne day dem ñu consacré ko daldi di jaayanteeg moom ngir ñoom ñu man cee ànd mais comme que xam nañ ne lii la mu wax leen nag mbir mi ni mu demee ne leen affaire bi nag lii wa fa xew waaw mooy suñu li ñu yaakaaroon yépp mbir mi demeetul noonu léegi nag jox naa permission képp koo xam ne bëgg naa dellu fa mu jóge woon mu delluwaat duma ci mere kenn te duma ko gaa ga prendre rigueur ci lenn waaw loolu côté boobu la léegi loolu moo jëmoon ci kon euh, Omar ibn Sa'd riwaaya bi nee na def na liñ ko waxoon waaye en tout cas loolu lépp boo seet lool li mu lay won mooy bari na kon ñu ñëw fu Sayyidna al-Husayn yége ne affaire yi changé na mais c'était juste soreetul léegi nag ñu ñëw ci entre est-ce que parce que ba ñuy pare jotaay bi weesu ñu ngi woon ci Ubaydillah ibn Ziyad newoon gouverneuru dëkk bi ni mu defoon mooy li mu waxoon ne armée boobu mu defaroon ngir ñuy dem day euh, daylam ah nañu mujj dem ci Seydina al Xuseyn est-ce que Umar ibn Sa'd nangu na riwaaye imaam Ibn Sa'd yi ñu ne wa amma Ubaydullah fa jamaa almuqaatila wa badala lahum almaal wa jahaza Umar ibn Sa'd fi arba'ati alaaf fa abaa wa kariha qitaal alxusayn mu ne Kantaa Ubaydillah bi mu dajalee gis nga wër na ndomba Kuufa wër na ndomba Kuufa teg fa ay check point ay garde fu ne ñuy filtrer les entrées et les sorties waaw ta daf mooy fu sori la leen teg pas buntu dëkk bi non ca kaw ay kilomètres ca kaw la leen teg pour bu kenn di tra waxuma la dara di traversé di agsi lu dul képp ku mu soupçonné na ko ni ciix te euh, Ubaydillah armée boobu noonu ñu waajaloon ngir daylam mu waajal ne mu ne ci quarante yeneen riwaay ñoo ne daylam la doon dem sauf ko bi mu yëgee ne kon Sayyidna al jege na mu ne ko léegi yow ni ngay def yow Umar ibn Sa'd demal nga dajeek ki nga xam ne mooy al-Husayn waaw léegi ci quatre quatre alaaf quatre mille personnes ñoo nekk soldats fa aba Umar ibn Sa'd ne mukku wa kariha qitaal alxusayn mu ne mu bañ ne du ma xeex ak xusayn damaa dof alxusayn man lay xeexal lay dem di di di yorub arme di di di xare moom du ma ko def fa qaala ubaydullah ne ko la in lam tasir ilayhi la anzilannak waaw ah. wala ahdimanna daarak wa adriba unaqak waaw Ubaydullah la in lam tasir ilayhi la azilannak laa wax ne gis nga man xam nga ma de xam nga ma man maay Ubaydullah le gis nga maa joxe ndigal laa wax léegi jeex na amatul sax ay kii nga naan dangay joxe sa avis naan bëggoo ma ne la in lam tasir ilayhi la azilannak gis nga boo doxul dem ci moom hein ngir dajejeeg moom la ansilan naka wat naa ne dinaa la folli dootoo am benn grat ci réew mi waaw naa ne dinaa la folli am benn grat ci réew mi waaw ta loolu benn la wala ahdi man na daark te gis nga sa kër fii Kuufa lay mab wa adrib unuqak te dinaa dóor sa bokk mooy dinaa la fat haa haa ci noonu la Ubaydillah daal di demee yàlla la ajab haa yàlla la ajab waaw yàlla laajal ngir dee pour pour am poste ak tamit li mu ko diggoon ne ko rey yi laa lay jox nga jiite ko boo ma boo defee lii dinaa la defal buuñaa dinaa la fal fa nga xam ne mooy rey te nekk sama autorité man Ubaydillah waaw Ah. léegi bi nga xam ne nag noonu la demee Seydina al-Husayn radiyallahu anhu daal di ñëw ba àgg ñoom ñu avancé ba bërëb bi nga xam ne ci lañu naan Karbala am na riwaay boo xam ne bu da'if la am na riwaay boo xamante ne nii Euh, wérul alqaasim ibn salaam abu ubayda abu ubayd alqaasim ibn salaam moo ko nettali comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam ibn asaakir soloowe ci taarixu dimashq mu jaar ci yoonu euh, euh, alqaasim ibn salaam mu ne xaddatani xajjaaj ibn muhammadin an abi ma'shar an ba'di mashyixatihi annahu qaal qaala alxuseynu radiyallahu anhu xiina nazaluu karbala masmu haadihi al ard qaalu karbala qaala karbun wa balaa waaw wa ba'atha Ubaydullahu Ubaydullahi ibnu Ziyaad Umar ibn Sa'd yuqaatiluhum waaw nee euh, bi nga xam ne mais càllale bi wérul de càllale bi wérul ah Abu Ma'shar al-Madani da'if premièrement deuxièmement an ba'di mashyakhatihi mu jële ci yenn ci sëriñam yi mooy loolu laysa bi loolu wérul xamuñu leen mu ne qaala al-Husayn sayyid al-Husayn bu muy bi ñu avancé ba agsi bërëb bi naan karbalaa dane Karbala sorwul Kuufa mu ne masmu hadhihi ard suuf sii ñu dal nu tudd mooy dafa am ay ay kii yum àndal ay ñu dëkk village yeeg ñenn laaj ñu ne ko fii de mooy Karbala Karbala la tudd mu ne mu ne karbun wa bala karbun tiis ay ay problème wa balaa ak ay ay ak ay nattu waaw xanaa moom lañ boole rek muy Karbala fii nii waaw mu ne wa ba'atha Ubaydullah ibn Ziyad Umar ibn mu yónni Umar ne ko loo man di def al-Husayn bu mu fi dugg waaw bu jaree nga xareek moom na nga xareek moom loolu laa la wax man Ubaydullah wax naa la nag li ma lay wax gis nga boo deful li ma la wax dinaa la folli toj sa kër dóor sa doq euh, ci riwaaye bële bi mu ñëwee fa qaala alxuseynu yaa Umar ñu gis ñi seydal alxuseynu yor ñim àndal bariwuñ ñi nga xam ne ñëli moom nekk ngàndum mbooloo par armée te ab armée te ab armée la mu ne ko yaa yaa Umar ñoom ab armée mu ne ko yow Umar ixtar minni ihda thalathi xisaal woo fi riwaaya bi wérul mu ne dana ko tànnal tànnal ci ñett yi nga mën a am ci man imma an tatrukani arji'u kama jit soit première première mbir boo xam ne moo mën a am ci man la mooy nga bàyyi ma ma dellu fi ma jógoon man al Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma fa in abayta haadihi fa sayyirnii ilaa Yaziid fa ada'u yadii fa ada'a yadii fii yadihi fa yahkuma fiyya maa ra'aa mooy nga ànd ak man nga ñu dem ci Yaziid ma jël sama loxo teg ko ci loxo mu xool lan lay àtte ci man fa in abayta boo bañee yii nag. fa sayyirni ila turki fa uqatiluhum hatta amut fekk temps yooyu dañ doon jihaad rek di dugal lislaam ci pays Atrak yi mu ne wala nga yóbbu foofu ma nekk ci jihaad ji ba keram may génn àddina euh, léegi gaa yi nag Umar ibn Sa'd comme que bëgguloon a xare Euh, euh, Seydina al-Husayn mu ne mu comprendre moo tax ci riwaaye bële bu ad bi xoola ni mu ko waxee dane muy bi bi mu ne damaa laaj ki nga xamante ne mooy Muhammadul euh, ibnu Abu Jaafar Muhammadul Baqir radiyallahu anhuma ne ko nettali ba ni ñu faati Seydina al-Husayn comme si man dama koo fekk foofu noonu mu ne inda Tabari te nekk ci riwaaya muy riwaaya Duhni mu ne wa kaana Ubaydullah Ubaydullah qad jahhaza al-jaysh li mulaaqaatihi fa waafawhu bi Karbala fa nazalahaa wa ma'ahu xamsatun wa arba'uuna nafasan min al-fursaan wa naxwu mi'ati raajil fa laqiyahu al-jaysh mu ne te Ubaydillah waajaloon na armée bi ngir armée boobu na dajeek na na dem dox ngir dajeek Seydina Xuseyn bala muy agsi Kuufa mu daal di dajeek moom fi nga xam ne mooy kar balaa moom nag ñi mu yoroon ñi mu àndaloon bariwul ah quarante ci ñu ñu waroon ak environ cent góor mu dajeek nag ngandum armée bi nga xam ne moom la Ubaydullah ibn Ziyad daal di yónni mu jóge Kuufa wa amiruhum Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne te jiite woon mooy Umar ibn Sa'd moo jiite woon armée boobu waroon a dajeek al-Husayn radiyallahu anhu mu ne wa kaana Ubaydullah wallahu rayya wa kataba lahu bi ahdihi alayha raja'a min xarbil Xuseyn fekk di bokk na ci yim ko digoon ne ko boo ko defee mooy sa nekk sa buuñaa mooy rey naa la ko jox ville boobu bind ko nag ne ko nag à condition boo jógee ci xarit ak Xuseyn mu ne fa lammal taqayaa qaala lahu al bi ñu dajee Seydina al nekk Seydina Al-Xuseyn ko ah ixtar minni ihda thalath ñu ngi ci riwaaya ad-Duhni te moom la al imaam al-Hafiz Ibn moom lañ di ci al-Isaaba te ni tax mooy yii nettali affaire bi du guddal moo ci gën a moyen yi faible yépp moo ci ak faible sax moo gën a moyen moo gën a moyen faible yi fi wax moo tax gis nga yi ñuy wax ni yépp daanaka lépp feebal la lépp lépp feebal <laughs> riwaayaatu da'ifa fawqa riwaayatin da'ifa lépp di da'ifa mu ne dana ko ixtar minni ihda thalath tànnal ci man benn ci ñett yi imma an alxaqa bi saghrin min as-sughur suwaa man al-Husayn nga dàngoor lii nga may ngay tànn ci man moom laa la mën a jox ñett yi soit <clears throat> an alxaqa ma daal di dem bi saxrin min as-sughur ma dem <clears throat> ci benn ci mooy bërëb ya ngay xaree ci lisla ci jullit ñi di xaree ma dem benn ci yooyu wa imma an arji'a ila al madina deuxième soit ma dellu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa imma an ad'a yadi fi yadi yazid ibn mu'awiya wala bo ma dem ci Yazid jël sama loxo teg ci loxoom mooy far jaayante ndax finalement amul kenn koo xam ne man na maa pare na ngir jàppale ma mu ne fa qabila dhalika wa kataba bihi ila Ubaydillah waaw <coughs> Umar ibn Sa'd kontaan ci affaire bi gën a gaawe ci ki nga xamante ne mooy Ubaydullah ah? ne ko lii de la ma Xuseyn wax Ubaydullah nag riwaaya bii duggul ci leeral nañ dellu fi ñu ne woon sànk ci riwaaya imaam Ibn Sa'di foofu mu ne bi nga xam ne ci la bind yooyu loolu noonu ñett yi nii ne moom Umar ibn Sa'd aa waa lii de hein lii de moom atu la mu bind ko waaw Ubaydillah bi lettre bi ñëwee fa hamma an yuxalliya anhu waaw ah. Ubaydillah bëgg ne waaw kay kon ñett yi nañ ci tànn benn rek waaw waaw mu ne wallahi ma arada li shay'in min amali wama uraani illaa muxil muxallil sabilahu yadhabu haythu yashaa Ubaydullah bi mu jotee li Umar ibn Sa'd mi nekk ci biti Karbala yónni ndaw mu ëndil ko ko fii ci biir Kuufa mu xool na ñett yii daal la Seydina al Xuseyn ne yii nii mën na ci def benn nañ tànn bu leen ci neex mu def Ubaydillah ne walla kon kay baax na wallahi maa arada li shay'in min amali kii maa ngi wàcc yàlla ne gaaralul dara ci sama sama sama sama autorité fii parce que comme que lii la mooy soit mu dem ci jihaad ji wala mu dellu fa mu jóge woon wala mu dem ci Yazid kon man moom sama autorité kon fii nii Kufa mooy kon dootu fi ñëw kon nag baax na waaw man nag gisuma lu dul ne dama koy bàyyi mu dem fu ko neex na dem ñett yooyu na xool bu ko ci neex moom na tànnal boppam waaye mu am benn waaye bu fa newoon buñ naan simr simr euh, moo ne mukk moo ne aa ah, ah, loolu loolu loolu mukk waaw mu ne mukk loolu yow Ubaydillah dangaa rekk xanaa xanaa xamoo li xew muy Shimr ibn Dhil Jawshan Shimr ibn Dhil Jawshan newoon ci côté Ubaydillah bokk na ci ñit ñi nga xam ne seenu yées foo ko takk weesu na mu ne Ubaydillah loo nar def nga ne bàyyi ko fu fu mu neex dem a ah, in fa'alta wa rajul la tastaqiluha abadan waaw waaw mu ne ko lan bàyyi ko mu dem loolu nga nar xalaat yow monsieur le gouverneur mais loolu du xalaat gis nga boo defee lool ba ba alxuseyn mi rëcc la mooy na la leer ne dootu ngeen ko am ba mukk te li ngeen doon bañ dina xew feneen dina ko xewal feneen waaw léegi nag mu bind ah, Ubaydillah Shimr wax ko lool muy Shimr ibn jow Jawshan Ubaydullah ne ko sir fa in qaatala Umar wa illaa faqtul wa anta ala nnaas wa dabata Ubaydullah al-jisra fa mana'a man yujawwizahu lamma balaghahu anna naasan yatasallaluuna ila al-Husayn Ubaydullah ne Shimr ibn Dhil Jawshan alayhi min Allah ma yastahiqquhu ne ko kon léegi demal comme que loolu nga wax xalaat boobu nga joxe demal léegi kon demal nga wax ne Umar kon bu mu ko bàyyi mu dem na te du fi dugg mooy na na mooy lenn euh, parce que riwaay bii loolu la wax am na beneen riwaay da ne noonu Shimr da ko moom nga ñëw yii nii mu wax yii yépp du ci d'accord benn. yow li ngay def mooy moom na ñëw teg loxo moom Sayyidna al-Husayni ñëw reconnaître yow sa autorité jël loxoom teg ko ci sa loxo nangu na yaay autorité waaw ne nag bu bañee loolu nga nga xareek moom mun a ko demal Omar ibn Saad nga wax ko loolu bu bañee xarek moom nag bu bu ko deful mu xarek moom bu bañee xarek moom nga faat ko moom Umar ibn Sa'd da nga dóor doqam te yow yaay jiite nit ñi après ba pare Ubaydullah daal di bi nga xam ne fa lañ doon jaar ngir dem Karbala noonu fa ñu waroon a génne mu daal di ne garde yi nañu garder foofu bu kenn ndax dégg na ne am na ay nit ñoo xam ne ñu ñu bañ yegee ne Seynal Husayn mooy Karbala ñu ngi jóge fii ci Kufa di gaaw di dem di ko fa fekk ngir di dimbali ko waaw ah. ah. waaw mu ne fa rakiba al askar lii mooy riwaay imaam ibn Sa'd bi a da'ifa yi mu boole woon noonu ne fa rakiba al askaru wa Husaynun jaalis fa ra'aahum muqbiliin fa qaala li abiihi al-Abbaas alqihim fasalhum nee na bi armée bi di ñëw parce que Umar ibn Sa'd après dañu retiré wu mu kontaan ne kon na gaa ji dem gisi Ubaydullah wax ko loolu bi Shimr ñëwee mu gisee ko Ubaydullah fa la ñuy ñëw mu ne Seydina al Xuseyn mu ngi toog radiyallahu anhu di leen gis ñu gis leen ñuy ñëw mu wax frère bi nga xam ne mooy Abbaas ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii ne ko demal nga dajeek ñoom nga laaj leen ana lan lañ indaale waaw ñu ne ko ataana kitaabul amir ya'muruna an na'rida alayka an-nuzul ala hukmi aw nunaajizuk aw nunaajizuk mu ne li nga xamante ne nii mooy lettre amir bi mu ne ah ñu ne ko moom al-Abbaas di frère ki nga xam ne mooy alxuseyn ibn ali radiyallahu anil jamii mu ne ko kat le ñu ne ko lettre la gouverneur bi Ubaydullah moo ñu dikkal nii ak ndaw yim ñu yónnee nee na nag mooy yi nga wax yépp bi ñu gaaral nee na lenn rekk la nangu mooy nga wàcc ci àtteem que moom nga ñëw reconnaître ne moom mooy sa kilifa mooy njiit waxuma la sax Yazid mais il faut que reconnaître kilifaam fii ci kuufa fii ñu naroon a jaayante ngir reconnaître ne man Ubaydillah maa fi ne nee nag boo ko deful wala ñu xareeg yow mu ne leen insarifu anna al-ashiya hatta nanzura al-layla fansarafu Sayyid ne leen dem leen ba ngeen bàyyi ñu ngoon gi guddi gi ñu xalaat ci affaire bi ñu daldi dem ci ngoon gi ñun dinañ ci xalaat après ngeen ñëwaat ci guddi gi mu ne wa jamaa xuseyn asxaabahu asxaabahu leylata ashura ndax bi muy agsi ba mu génnee yawmu tarwiya ba ni muy agsi fii nii Karbala mu fekk muharram mooy weer wi ci tegu muy début at l'an 61 hein ci jour neuvième le neuf de du mois de muharram di tamxarit ci lañ waxoon lii mu leen bàyyi leen ba ngoon ci guddik ashura mooy ci guddik googu mu daal di dajale mu ne mu daal dajale ñi nga xam ne moom laa fa àndal waaw fa xamida allaha wa qaal fa xamida allaha mu daal di sant yàlla moom seydna alxusayn radiyallahu wa qaala mu ne inni laa axsibu alqawma illa muqaatilukum ghadan wa qad adantu lakum jamii'an fa antum fi xillin minni wa haadha al-laylu qad ghashiyakum faman kaanat lahu quwwa falyadumma ilayhi rajulan min ahli bayti wa tafarraqu fi sawaadikum fa innahum innamaa yatlubuunani fa idaa ra'awnii lahaw an talabikum fa qaala ahlu baytihi laa abqaana allahu ba'dak wallahi laa nufaariquk wa qaala asxaabuhu kadalik riwaay imaam ibn Sa'd bi mu ne bi mu leen dajalee ci guddi Tamxarit gi mu ne leen fa xamida mu sant yàlla wa qaala mu ne leen man xawma yaakaaruma lu dul ne ñii bu subaa dañuy xareek ñun yéen nag jox naa leen permission yéen ñépp yéen ñépp ku mu neex nga dem guddi na ñu ngi ci guddi gi na ci guddi gi rocceeku dem waaw am kàttan ci yéen na ay njabootam ak ñin fi àndal ànd ak ñoom daal di génn ci guddi gi ngeen jaar ci li nga xam ne mooy lëndëm gi ngeen dem ndax ñoom du yéen lañ soxla waaye man lañ soxla buñ fekk ñu may gis faalewuñ di leen topp mooy duñ leen topp yéen waa këram ne ñun yàlla bu ñu yàlla bàyyi ci kaw suuf bu dee ginnaaw yow mooy nga jóge fi ñun ñooy dinañ dem bàyyi la fi non ñeneen ñi wax lool waaye am na riwaay yoo xam ne dañu ne am na ñoo xam ne dañoo dem waaw am na ñoo xam ne dañoo dem waaw ah, ci noonu daal ba ñu xëyee mu ne Seydina al-Husayn ne radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu daal di ñaan boroomam def ay ñaan ci borom bi subhaanahu dellu ci moom wax Umar ibn Sa'd ak armée bi fi àndal ne ko bu leen jëkkante laa ta'jalu wallahi maa ataytukum xatta atatni kutubu amaathilukum bi anna sunnata qad umiitat wan nifaaqa qad najam wal xuduuda qad uttilat waaw faqdum la'alla allaha yuslihu bika al umma fa atayt fa idha karitum dhalika fa ana raji' farji'u ila anfusikum hal yasluhu lakum qatli aw yahillu dami alastu ibnu binti nabiyyikum wa ibnu wa ibnu ammihi awalaysa xamzatu wal abbaasu wa ja'farun umuumati alam yablugkum qawlu rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam fiyya wa fi axi haadaani sayyidaa shabaabi ahlil janna mu ne Seydina Alxuseyn ne ah. bi mu bàkkee borom bi ñaan def ay ñaan tadarru dellu ci moom mu wax Omar ibn Saad mi jiite armée Ubaydillah bi fekk mu ngi ànd ak ña fa ña fa jóge ñoom Shimr ibn Zil Jawshan mi nga xam ne moo ne ko waaye ma ne waxuma la dara bu ko bàyyi mu dem te sax wax ko leneen nee ko man nga ñëw fii ne reco reconnaître sa autorité yow te ñoom xamoon nañ ne loolu du mën a nekk loolu moo tax mu wax xam na ne. de toute façon Seydina Xuseyn du ko nangu waaw loolu moom da ko dul nangu loolu ñoom xamoon nañu ko ah. du ko masa nangu waaye mooy mooy li wax rek ñii man la ut dinañ teg nag bépp pexe bépp pexe dinañu ko teg ngir agsi ci man waaye soxlawuñu soxlawuñu keneen ku dut man mu ne Umar ibn Saad Euh, euh, moo tax en tout cas riwa riwaay yi la gis yi ñu gis yépp muy wax dellu ci Yazid ak yooyu kullu loolu c'est invraisemblable de toute façon riwaay yooyu wérul moo tax am na benn riwaay boo xam ne ci riwaay yu da'if yi ba léegi moom lenn rek la wax dane soit ngeen bàyyi ma ma dem waaye waxul benn yoon ne ma dellu ci Yazid ndax loolu la doon bañ moo ko génn Medina te ba muy génn Medina di dem Makka kan mo mooy est daa jàppoon na ne am na ñu koy jàppale ba mu nekkee Makka la ko gaa yi commencé bind kuuma naan ko ñëwal reconnaître keneen ku dul yow sa autorité kon moom xam na ni mu demee xam na ne gaa yi mooy loolu c'est invraisemblable waaw c'est invraisemblable que mu ne leen après benn bi ngeen ñu ñu dem ci Yazid loolu moom c'est invraisemblable waaye daal loolu la riwaaye yi wax. te nag amuñ leneen lu dut lii waaye du du argent comptant laa wax laysa bi bagage lii du bagage ah mu ne léegi mu ne Umar ibn Sa'd laa ta'jalu bu leen yàkkamti wallahi ma ataytukum hatta atatni kutubu am amsaalikum euh, man dikkaluma leen mu ne ko man dikkaluma leen man alxuseyn lu dul këne mais lettre ak courrier yi doon bind bataaxalu si yéen waa Kuufa loolu mën indil te lan lañ ma ci doon wax bi am na sunnata qad umitat waaw mooy ñoom d'accorduñu autorité Yazid parce que fan la loolu yépp tegee fan sunna la tegoo ñoom dañ ma ne benn sunnata qad umitat fàttu ñu sunna wan nifaaq qad najam mooy ak naafiq daal dinay fenk waaw nit ñi ragalatuñ yàlla nifaaq bu mat moo dugg ci ñu bari wal xuduuda qad uttilat ta dëxal yi yàlla teg gaa yi fël sa euh, salfaañe nañ ko faale wuñu faqdum ñu ne ma ñëwal la allah yuslihu bika al umma amaana buur yàlla yéwénal xeet yonent bi alayhi salaatu salaam jaare ko ci yow al Xuseyn ndax ba jaay jaayanteeg yow bu ko defee nga nekk suñu njiit looloo ma fi indi mu ne léegi fa ida fa ida fa ida fa id karihtum zalik bu dee bañ ngeen lool fa ana raaji voilà bii daa doon wax sànk moo ne damay dellu waaw dellu laay def lii moo gën a plausible que mu naan ay Euh, dem ci Yazid wala bu teg Yazid ci loxoom ci loxo Yazid loolu c'est pas waaw mu ne farji'u ila anfusikum dem leen ngeen xoolaat seen bopp ngeen waxtaan ak seen bopp mu ne leen hal yasluhu lakum qatli est-ce que yaakaar ngeen ne jàppandi na te tamit lu yéwén la faat gi ngeen may faat man al aw yaxilla dami Eh, wala boog est-ce que yéen sama deret dalee na dagal alastu ibnata ibna binti nabiyikum wabna ibni amme ni leen est que man duma doomu est-ce que man alxuseynu duma doomu doomu seen yonent mooy est man duma doomu sayyidatu Fatima di doomu seen yonent sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wabna ibni amme di doomi doomi bàytëxam muy Seydina Ali mi nga xam ne doomu bàytëxu yonent bi alayhi salaatu salaam di Abu Taalib awalaysa Hamzatu wal Abbaas wa Ja'farun umuumati est-ce que Seydina Hamza ak Seydina al Abbaas ibn Abdul ñoom ñépp banu Abdul Muttalib wa Ja'far ak Seydina Ja'far ah umuumati est-ce que ñii samay bàytëx alam yablugkum bu dee yi yëpp déggu ngeen ko alam yablugkum qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiya wa fi axi xanaa yéen daf leen dikkalul waxu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wax ci man wa fi axi ak bi nga xam ne moom la wax sama frère bi sayyid al hasan bim naan haadaani sayyida shabaabi ahlil janna waaw ne ñaar ñii muy man ak sama frère daal Hasan ibn Ali radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moo ne haadaani ñaar ñi sayida ñooy sangu shabaabi ahlil janna ñi nga xam ne ñooy jeune waa aljana bi mu waxee loolu mu ne fa qaala Shimr Shimr ibn Dhil Jawshan alayhi min allah ma yasaqu ne huwa ya'budu allah ala harf in kaana yadri ma yaqul waaw waaw ah. ah. simre ne ah moom mii daal mooy xam nga lii bu ko waxee mooy arme bi tam ñu commencé bon euh, c'est problème nag am na de kii wax na dëgg ah moo tax am na ci riwaay yoo xam ne dañ ne ñenn ñi ci arme bi arme bi àndoon ak Umar euh, ibn Sa'd dañoo mujj Euh, mais yéen kii lii mu leen wax même proposition yi mu leen defoon ngeen bañ ne ko su lu dul mu ñëw ci euh, reconnaître kii autorité Ubaydillah loolu bu leen ko waa daylam ñi nga xam ne yéeféer lañu buñ leen ko proposé woon ñoom ngeen nangu ci benn lan moo tax ñuy proposé leen ko bañ ñoom ñu def ànd ak Sayyidna Husayn waaw léegi xam nga lii nii day day day day day day day gaay da leen di yee waaw da leen di yee affaire bi daf leen di yee ah gars yi rek nag Shimr yëkkati waaw mu def na Abu Jahl defoon rek keroog Badar biñ leen di wax naan sawaay ngir ñu dellu moo galvaniser waat gars yi Shimr daal loolu la def waaw waaw Shimr noonu la def. mais euh, waayow kii daal nekkul lu dul day jaamu yàlla ci ci ci ci wet rek mooy daal moom bu ko arrangé bu ko arrangé lay wax nii rek kii xamul li muy wax ah kii li muy wax am benn waay bu tëb ci beneen riwaay ne ko yow mii yow mii yaay jaamu yàlla yow ci yow simr takat ci seen arme bi la àndaloon ah. waa ji ne ko mais ma ne yow Shimr yow mi yaay jaamu yàlla ala harfin yu bari sax yow mi yaay yow yaay jaamu yàlla ci sa intérêt tout le temps ngay seet toppal fële waaw jànni Simru saa yi dem bokk ci mbooloo mële waaw léegi waaye après Shimr ne mbir mi daal lenn la waaw ci noonu gaa yi faale ne ko ci lañ commencé xare bi tàmbale ñu am ñu ci faat yi commencé ba ni nga xam ne ci la leen xare bi nag dafa yàgg ci bés bi la bésu Ashura mooy ci Ashura bi waaye dafa gudd ñu faat ñu bari faat ci njabootu ñi nga xamante ni mooy Seydina al Xuseyn ñu bari après nag ci la benn waay daal di jame buñ naan fekk dañuy xare di xare di xare ñu faat ñu bari moom mu taxaw di xare gaay di gaay yi ñemewuñoo jege si bu ñu jegesee mu yor jaaseem ak ñoom ñoom ñu daw simbre ne leen bi affaire yi baree dem noonu mu ne leen sakilatkum ummahatukum madha tantadiruna be hein mu mu mu galvaniser troupe yi ne leen yéen daal yal na leen seen yaay yi ñàkk rek lan ngeen di xaar ci moom saa bu ngeen ko songee mu mu mu dal seen kaw ngeen reculer lu tax du ngeen du ngeen dal ci kawam benn yoon mu jeex mu ne fantaha ilayhi zur'atu at-tamimi fa daraba katifa kuñ naan zur'a at-tamimi ñëw daal di dóor jaasi ci mbaggam Seydina al Xuseyn daal di koy dóor waa ji faatu ci saasi ku ñu naan Sinaan an-Naxa'i moom moo ñëw daal di koy jam ci put ba pare mu daldi di ci la Seydina al Xuseyn daal daanu ba pare beneen waaye bu ñu naan Xawli al Asbahi daal di ñëw daal di dagg bopp bi daal di koy yóbbul ki nga xam ne mooy Ubaydullah ibn Ziyad ci noonu la lañ ko faate waaw lii nag euh, côté bii li ci mooy waa ji moom moo ko fàtte loolu wér na ci moom wér na kene moom mii mooy ñi nga xamante ne nii waa ji mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo faat Seydina al Xuseyn ibn Ali waaw radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma mooy bi nga xam ne ci la affaire boobu xaw ci noonu la affaire boobu xew ci lañu ko faat kon kookoo ko faat ah. muy sinaan lu tuddoon ibn anas an-Naxa'i sinaan ibn anas an moom moo ñëw dal di koy jam xuul yi bële am ñu ne même moom sax mooy ki nga xam ne ba mu faatu ba mu daanoo mooy ki nga xam ne moo tàqali bopp beek yaram bi dal di koy yóbbu ñu dal di koy yóbbul ki nga xamante ni nii mooy Ubaydillah li nga xam ne mooy gouverneur boobale waaw euh, ci noonu kon la génne àddina moom Seydina al-Husayn ibn Ali waaw waaw te lii wane ne Sinaan mii la mooy al mooy ki nga xam ne moo ko faat al imaam at-Tabaraani dafa soloo ci al-Mu'jam al-Kabir te boroom Majma'u az-Zawaa'id nee na rijaalu thiqaat euh, kii ne lan la soloo danee Aslam al-Minqari al al-Minqari Aslam al-Minqari dane dama dugg ci al-Hajjaaj ibn Yuusuf Sinaan ibn Anas daal dugg qaatil al ki nga xam ne moo faat Seydina al Xuseyn mu nekk nit koo xam ne mu fekk temps yi mage na mais ñàngal la ko benn façon ñàng boo xamante ne nii nee na mu taxaw ci côté alxajaaj ibn Yuusuf mu alxajaaj xool ko ne ko yow anta qatalta al Xuseyn yow yaa faat al fa qaala qaala mu ne ko am waaw mu ne ko kayfa sana'ta wa kayfa sana'ta bihi nan nga ko defee mu ne dama koo jam ak xeej ak jaasi ak après ak jaasi say kii ne ko xajaaj ne ko mais yow est-ce que xam nga ne ama innakuma lan tajtami'a fii daar est-ce que xam nga ne yéen ñaar du ngeen daje ci kër mooy yawmal qiyaam fu Seydina al dugg yow moom mënoo faa dugg du ngeen fa bokk daje Hajjaaj Hajjaaj moom xaw ma kan lay wax wa wal xadiisu xadiis bii dëgër na mooy de façon moom xaw ma lool lan la ko jàngal li mu wax kii ndax moom it li mu faat saxaaba kenn xamul li mu mooy nii lañu nii la keroog noonu lañ faati Seydina al-Husayn ñi mu àndaloon nag kan moo ci rëcc ñi ci rëcc bariwuñ Seydina Ali ibn Ali ibn al bi ci ginoon a ndaw parce que dafa moon Ali al-Akbar moo ci magoon amoon doomu al ak ñeneen ñooñ ñëpp faat nañ leen Ali al-Asghar muy moom lañ naan Zeynul Abidin moom moo ci desoon tax dafa feebaroon ak Hasan ibn Hasan beneen doomu seyna al-Hasan Ali al di doomi alxasan ibn ali ak tamit frère ak frère di amr ak alqaasim ibn abdullah ibn jaafar ak muhammad ibn aqil di doomu aqil ibn abi taalib ak ki nga xam ne euh, mooy zeynab ak fatima ñoom ñaar ñii doomu sayyidatu sayyidina ali ibn abi taalib lañ ci lañ àndoon ñoom ñoom faatuwuñu ah ñooñu ak Fatima boo xam ne doomu Sayyidina al-Husayn la ak ku ñuy wax euh, Sakina ñooñ ñooñu ak Ummu Muhammad moom moom ñoom ñooñu génnuñu ñoom keroog ñoo rëccoon ci affaire bi nii la ñi nga xam ne ñooy ñii faate Sayyidina al-Husayn ci yawmu Ashura ci weeru Tamxarit léegi nag euh, ci dixième jour bi ci la soixante et un euh, soixante-douze personnes daal nañ koy faat keroog ci ñu ak ñi mu àndaloon moom Seydina al-Husayn ñi àndoon ak armée Umar ibn Sa'd bi ñu ne day faat nañ ci ñoom lu tolloo quatre léegi mii lañu faate seydna al Xuseyn ibn Ali radiyallahu taala anhu tëj xamoon na ne fii lay mujj moo tax mu ne gaa man lañ soxla waaw lañ soxla euh, léegi euh, noonu la génn àddina moom radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna léegi nag léegi mu des bi nga xam ne ci lañ ko faat ñoom dañuy jël mooy gis nga niñ def yóbbu bopp bi jox ko Ziyaad euh, Ubaydillah ibn Ziyaad yóbbu ko fa mais gis nga li bóor yàlla def <laughs> mooy gis nga ñii mooy Umar ibn Saad Ubaydillah ibn Ziyad euh, euh, Shimr ibn Dhi Jawshan ak gaa yi ci takk yépp amul kenn ci ñoom ku dul qasamahumullah ñoom ñépp la buur yàlla daal di def kama faala bil jabaabira ñoom ñépp niñ leen faate Umar ibn Sa'd bopp bi lañ dox Euh, Ubaydullah ibn Ziyad pareil ñoom ñépp amul kenn te ñoom ñooy les premiers responsables waaw ñoom ñooy les premier responsables ñooy les premiers responsables euh, mu des nag waaw parce que am na Euh, ay laaj yoo xam ne gis nga ñii nii lan moo leen dugal ci yi Omar ibn Saad ak ni baayam meloon xam nga am na riwaay bu nekk ci Sahih Imaamul Bukhari xam ne dafa mooy bi bi gaa yi xare yi amee xam nga baayam di Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dafa dafa isolé woon affaire yooyu yépp waaw moom ñu mas na ñëw Omar bi naan ko mais yaa ngi toog fii nga nekk yow bàyyi nit ñi ñu nekk di xëccoo affaire yi yow nga toog noo ci say imaam muslim waaw ñëw fekk baayam comme que yi xewoon fitna yi amoon daf ci isolé woon bokk ci fen moom Seydina Sa'd ibn bi Waqqas dem ci àll bi nekk ci ay gëlee moom ak yooyu ndax yii ànd ci yii moom dereetu jullit moom du ci dugg bàyyi moom mu daal di ñëw naan ko mais ñëw moom Umar ibn Sa'd bii Seydina Sa'd ibn Abi da koo gis séen ko muy ñëw fa lamma ra'ahu Sa'd qaala a'uudu billahi min sharri haadha raakib waaw mooy ginnaaw fitnatu qatli ki nga xam ne mooy Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ak mu ne mu gis ko muy ñëw mu ne yàlla na ma buur yàlla musal ci yeesu ñaawteeg mbonteeg aji war jii di ñëw muy doomam ji di Umar ibn Sa'd mu ñëw ne ma mu ñëw ne baay ji Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ne ko nazalta fi iblika wa ghanamik wa tarakta an-nas yatanaza'una al-mulka baynahum fa daraba Sa'd radiyallahu anhu fi sadri fa qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha yuhibbu at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya wal hadith rawahu al imaamu muslim ibn al-hajjaj ci kitaabu zuhd mu dóor ko bim ñëwee naan ko waa yow da ngaa nekk fii wàcc ci sa gëléem yéeg sa kii bàyyi nit ñi di xëccoo nguur gi fële Seydina naa ibn Abi Waqqas dóor ko ci dënn tël na ko déglul dégg naa yonent mi aleyhi salaatu naan buur yàlla dafa sopp <laughs> ki nga xam ne dafa ragal yàlla doylu te yem ci li ko borom bi jox mu mu mu yem ci loolu waaw woyof yem ci liñ ko jox nekk foo xam ne moo moom du dugg ci yooyu yépp Allah moo tax moom doomam ji wal iyaadu billaah jaarul tànku baayam de waaw tànkul jaarul tànku baayam waaw waaw léegi nag mu des beneen beneen beneen affaire mooy lii nii lu garaaw a garaaw la waaw faat gi nga xam ne lañu faat Seydina al-Xuseyn mi nga xamante ni moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ci lim wax ci moom ak ni mu ko niroo moo tax keroog Seydina Anas nee na wallaahi mooy ki ginoon a niroog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy mook Seydina al al al al al al Xuseyn ibn Ali mook alxasan ibn ali ibn abi taalib radiallahu taala anhuma waaw eh, mu am na beneen laaj boo xam ne mooy léegi est-ce que léegi parce que ya a une question Euh, mooy li nga xam ne noonu la ko siit yi di di di mettitloo bisu Ashura di dóor seen bopp ay jaasi hein di dóor seen bopp ay jaasi di di kii dereetal di kii ne dañuy fàttaliku dañ naan lool moom lay sa mina diin lool bokkul ci diiney lislaam dara waaw loolu bokkul ci yoonu lislaam dara parce que yonent mi alayhi salaatu wassalaam lanaa fi rasuulillaahi uswatun hasana te riwaaya yu da'ifa yiñ gis am na buñ ci tuddul boo xam ne danoon wax ne Seydina al am na benn ci guddi yi bi ca suba giñ ko faatee ca guddi ga da doon newoon ci tànt bi noonu di ñaan sërëm bi Zaynab wala Fatima dégg ko Zaynab Zaynab bint Ali ibn Abi waaw bi mu ko déggee mu xam ne kon kii day faatu suba muy muy muy muy muy mbéj boppam di kii c'est loolu riwaaye da'ifa la boo xam ne bokk na ci yi nga xam ne dañoo nettali affaire bi sukkali woowuñ ci nag mais riwaaye yi wax yi ñoo ñoo indi lool mu ne ko lan ngay def nii xanaa xamoo man yonent mi aleyhi salaatu salaam sama ak sama baay Seydina Ali sama baay sama mag Seydina al Xuseyn ñooñ ñépp dañu génn àddina te ñoo ma gën te defuñ leen nii te defuñu woon nii mu ne ko ndax nekkuñ ci yonent mi aleyhi salaatu salaam uswatun xasana bu ma génnee àddina bul defaat bul def lii bul def lii ah. mooy loolu ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam lanaa fi rasuulillah uswatun hasana moo ne laysa minna eh, man shaqqa al-juyuub eh, wa latama al-xuduud wa udhakkir wa da'a bi da'wa al-jaahiliyya yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na bokkul ci ñun ki nga xamante ne bu ko musiba dalee comme musibam deew yooyu muy mej boppam di dagg seen mbubbuy dënn yi di xëcc di woote alwaliloog sa buur comme ni ko waa jaahiliya di defe ay yalan ay way naa tey laay deew fu ma jëm ak yooyu mu ne déedéet waaw loolu moom loolu moom bokku ci nag waaw loolu bokku ci waaw ah. loolu benn affaire te yonent bi aleyhi salaatu salaam gis nañ ne faatal nañ ko Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib sa Seydina Jaafar keroog ba mu génnee àddina ba mu koy tàdd gi nit ñi da doon jooy rongo ñuy génn Seydina Ibrahim mi doomam bi mu génnee àddina rongo ñi da doon génn waaye gisuñu fenn mu daal di def loolu déedéet deful loolu yooyu yépp defu ci loolu waa xadiis bi ñu waxoon sànk mu ngi ci saxiixayni ah. waaw laysa minna man lotama xuduud wa shaqqa al-juyuub wa daa bi da'wa al-jaahiliya mooy xadiis Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waaw te e, bari na xadiis yu koy wane comme li riwaa imaam an-Nasaa'i bi raxmatullah alayhi xadiis Seydina Abu e, Abu Muusa al ashariyu lay mu ne yonent bi aleyhi salaam nee na laysa minna man salaqa wa xalaqa wa xaraq waaw waaw mu ne bokkul ci ñun mooy koo xam ne mooy bu ko musiba dalee muy xottee koog di watoog di xotti fii di yuuxóog déedéet te waqad rawaahu al imaam waaw suñu boroom moom lim ñu wax dane wa bashiri saabiriin waaw eh, bëggalal ñu way way muñ yi nga xam ne bu leen musiba dalee dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw ñoom loolu la ñuy wax ñun de ci buur yàlla lañ jóge wa inna ilayhi raji'un te ci moom lañuy delloo xoolal imaam al ibrahim an-Naxa'i wax ju rafet ju mu wax ak ñii gravité li ñu def gaa yi ci faat ki nga xam ne mooy rayxaanatu rasulillah te dara yóbbewuleen ko dul pouvoir waaw ñii ngir garde li nga xamante ne mooy seen pouvoir ñu daldi faat piétiner dénkaane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu dénk ci waa ñoñam udhakkirakum udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti lu ko fi jar pouvoir waaw moo tax bari nañu alk alak ñii fi ñi ci takk yépp buur yàlla qasamahum yépp la faagaagal ci ñoom amul kenn lu dul ne laata ba ngay génn àddina dund gu naqari nga dund te dee gu metti nga dee ci ñoom waaw te gis nga euh, Seynal Xuseyn lim doon bañ di jaayanteeg Yazid mooy dañoo yem nii parce que fii lañ yem mais lim doon bañ na du jaayanteeg Yazid gis deux deux ans lañ ca teg deux ans non seulement waa Makka yónni na fa ay ay ay ay ay armée ngir ñu déjjati Seydina Abdallah ibn Zubayr moom lañ doon wax naan ñoom al Amr ibn Sa'id al Ashdaq sawaay ñu dem euh, Abdallah ibn Zubayr daal leen. toroxal ñoom ñépp ñu ñëw di xare màkk malgré leen Abu Shurayh ni dégg naa yonent ma saab saab wax faalewuñu ko mais deux ans lañ ci teg l'an 61 nii la Seydina Hussein lañ ko faat 62 63 ayyaamul Harra Medina la yónni Muslim ibn Utba mu dal di fay dem daganal dëkk bi trois jours ñu saccager lépp rey fa lii ciy saxaaba rey ci ciy saxaaba ni mu toll Seydina Ali Zeynul Abidin mii di doomu Seydina euh, Al-Husayn nga xam ne keroog tamit bokk na ci ñi rëccoon bi ñuy faat baayam moom dong la ne woon bu ñu ko laal parce que bokkul ci dissident yi waaw ba loolu moo tax boroom xam-xam yu bari di daganal ne Yazid moom li ko laam dafa dagan parce que euh, non sa Medina gi def te Yonent bi alayhi salaam ak li waxoon ci ngëneelu Medina ne ku ko def buur yàlla dina la seeyal ku naral lu yées Medina buur yàlla dina la seeyal comme ni nga xam ne boo dugaloon luy seey ci ndox wala taal ni muy seeyee lo moo tax nga gis ne. Euh, lam gisoon <coughs> ne du jaayante xamoon na lu tax ah saxaaba yi nga xam ne nag ñoo jaayante woon ak moom ñoom wax nañ la li taxoon ñu def ko ngir protéger dimaa'ul mu'miniin ak muslimiin yi waaye waa Médina trop deux ans après ba mu amee quelques dissidences ñu ne léegi ñoom reconnaître ku Yazid li ñu def Sayyidna al la def foofu ta dëkku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ah. saxaaba yu bari ca lañ leen faat wal iyaadu billah kon nag kii mooy Seydina al géey lu garaaw a garaaw amul ku am tarfatal ayni ci lu lu toll ni pepp suuf wala lu ko gën a ci ngëm yàlla lu dul faat diñ ko faat naqari la naqari yoo xam ne xamoo foo koy wax waaw moo tax Mawlaana Ibn Umar wal xadiisu fi saxiix imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi dafa am benn waay bu ñëw naan ko mais lan euh, lan mooy kii euh, ku rey foog na aw yoo la doon wax wala yooyu est-ce que am na indemnité boo ci joxe walla hein lu mel noonu daal euh, naan buñ ko faatee lan moo la ciy fekk ak yooyu mu ne ko yow yow yow foo jóge mu ne ko iraq euh, seydna abdallah ibnu umar ne ne man daal man maa yéemu xool leen xool leen kii rek ñoom ñu ngi faat mooy ñi ko faat ci ñoom la bokk mooy Irak lañ dëkk waaw ñoom ñu ngi faat doomu yonent bi alayhi salaam daganal deretam ba faat ko ñuy wax ñu ñëw di ma laaj ci deretu ab yoo xaw lan wala yu mel noonu ku ko faat lan moo la ciy fekk yaa ajaban tama dégg yonent bi alayhi salaam naan huma rayhaanataaya mina dunya ñii ñooy sama rayhaana ñooy sama ñooy seral sama bët ci duni ci fi nga xam ne mooy fi nga xam ne mooy àddina mu ne man daal maa yéemu ci ñii rek def tojaage bu toll nii ba pare bëgg ñëw di ma laaj ci yu ndaw yii waaw bëgg maa laaj ci yu ndaw yi di ma laaj ay dereetu bàyyi ma ay ay ay infect alors que ngeen daganal ba faat ki nga xam ne mooy dereetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina al-Husayn te ma dégg man Ibnu Umar yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan huma rayhaanataaya min ad ñooy sama ñaari rayhaana fi nga xamante ni mooy àddina waaw <laughs> eh, eh, léegi moo tax Seydina Ibrahim na euh, euh, ki an-Naxa'i raxmatullaahi Allah raxmatullaahi alayhi mu ne man de wallaahi bu ma bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo faat Seydina al-Xuseyn ma dugg aljana wallahi dinaa am kersaay xool di yëkkati sama bët di dinaa dinaa dinaa am kersa ah di yëkkati sama bët di xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw allahu akbar allahu akbar fi man qatala al-Husayn wa daxaltu al-janna lastaxyaytu an anzura ila wajhi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al imaam at-Tabaraani soloo na ko ci al al kabir al imaam al haythami wa rijaaluhu thiqaat allah waaw mu ngi noonu kon noonu lañu faati seydina al Husayn ibn Ali radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa an wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma